أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد النحو الميسور kon ñu ñëwaat ci téere grammaire bi insha allahu taala tey ñu war a gis cours vingt-quatrième cours ci nim toftalee téere bi numéroté téere bi ci cours yi comme ni ñu ko waxoon jotaay bee weesu mais tey ñu ngi war a gis al mubtada'u wal xabaru al mubtada'u wal léegi bu nekk après dina gis loolu lu muy tekkee lan la doon lu am solo nag yi muy al ak al doon nañ ko fi junj tey la suñu boroom subhaanahu wa ta'ala def tey la dogal mu nekk tey lañ ko war a gis kon kon mu ne al mubtada mooy al mooy lan moom la nekk nii dañuy bàyyi def moom topp li mu def comme ça bañ a dugg ci commentaire yu bari peut man damay jàpp ne day gën a leer ndeke ma gën koo compliqué nañ topp moom li mu bind ci téere bi almubtadaw mu ngi jóge ci ibtada a yabtadi u mubtada un mooy li nga xam ne ibtada mooy tàmbali na comme que moom li tax ñu tudde ko almubtada mooy ne moom ci début frase bi lay nekk mooy frase nominale voilà ci frase nominale noo boobu di nekk ci kanam loolu dañuy tudde mubtada bu ma nee muhammadun sha'irun kabirun bu ma nee muhammad de ab poète bu mag la moom waaye eh, boo ko gisoon démb fee kay poésie bi mu fi way wala ma ne rashidun sha'irun kabirun wala ma ne rashidun sha'irun rashid de poète la wala ma ne aishatun wala ma ne euh, Ismaayilu taajirun Ismaayil de moom de taajirun ab commerçant la nga gis ne loolu mooy yi ma wax nii yépp wala yuusufu yuusufu maahirun yuusufu bokk tilmiizun maahirun yuusufu yuusufu tilmiizun maahirun nga gis ne yooyu yépp noo la commencé ab tur la commencé loolu nag tur boobu muy commencer nekk ci kanamu phrase bi loolu la ñuy woowe mubtada al mubtada u al léegi mu ne al mubtada nuqtataani mu ne ismun marfu'un mooy li ngay njëkk a jàpp ci mubtada mooy ismun tur lay doon kon génn nga particule muy xarf ay ala ila hal yooyu yëpp génn nga leen mënuñu koo doon génn nga leen léegi mooy ismun kon te tamit génn nga lan verbe mooy kon verbe du nekk mubtada bu ma amee yajlisu taalibu yajlisu mu ngi toog ak taalibu étudiant bi wala sàkkukatu xam-xam bi kooku damay xam ne lii du mubtada ndax yajlisu verbe la tamoo commencer phrase bi alors que mubtada li war a commencer phrase bi dafa war a nekk lan tur kon mubtada pour nga xam ne lii mubtada la mun tur lay doon am boo xam ne dañ koy rafa moom damma lañ koy maas mooy mubtada dañ koy rafaa mubtada dooñu ko maas fatha duñu ko maas duñu ko maas mais dañ koy rafaa kasra ak façon yi ni rafaa euh, mu ne kon al mubtada mubtada ismun tur la boo xam ne marfu'un dañ koy rafaa exemple mu ne at tilmiizu mujtahidun at tilmiidu muy élève bi mujtahidun aji góorgóorlu la mooy ku góor góorgóorlu la moom buñ ne ijtihada yajtahidu ijtihadan mujtahid mooy yulli na koo xam ne day yulli dayob coonoom ay effort ñu ne at tilmiidu élève bi de mujtahidun léegi lan moo ci ciy mubtada ñaari yëpp ak tilmiisu mooy élève bi moom lañ ubbee kii bi phrase bi te moom lan la te moom mujj te euh, tilmiis noo te moom lañ ubbee tur bi ki euh, phrase bi te rafa lañ ko maas ism dañ koo marfu bi damma bi dammati ci damma mooy maas ka lañ ko maas mu ne loolu mooy li ngay njëkk a jàpp mooy ismun marfu'un tur boo xam ne dañ koy rafa mu jox la exemple at tilmiisu zu boobu mujj tahidun beneen mbir boo xam ne ci almubtada li koy xàmmee mu ne almubtadaw maarifatun mooy moom day nekk lan day nekk day nekk day nekk maarifa mooy ne mubtada il faut moom mu nekk maarifa maarifa nag mooy loo xamante ne nii lu ñu xam la mooy yoo xamante ne nii dina la wax waa kay mu def benn as as astérisque benn astérisque mu ne almaarifatu nuqtataani mu dalay jox yi nga xam ne ñoom ay maarifa ak damiru muy damir comme huwa mooy kii pronom personnel yi huwa ana anta antuma ainsi de suite yooyu noonu mubtada la kii lañu ñoom maarifa waaye al alamu mooy turu nit comme nit ku tudd Muusa Muusa ismu alam la tur boo xam ne day màndargaal nit moom nit la koo xam ne day màndargaal nit alalamu comme bu ma nee euh, isxaaqu isxaaq loolu tur moom tur boobu ismu alam la jokk na tamit ci maarifa yi kon gis nañ damir comme huwa ana ak huwa yooyu yëpp maarifa lañ maarifa mooy lu ñu xam ndax gisoon nañ al maarifatu wan nakira dalay wax ne yii nii yépp ñoom ay maarifa lañ mooy yu ñu xam lañ duñu indéfini mais défini lañ mu ne kon gis nañ ab damiru mooy pronom personnel comme ana man anta yow ainsi de suite al alam mooy turu nit buñ ne ruqayatu tur la mu kooku ismu alam la ibrahimu loolu tamit tur la ismu alam la bi beneen maarifa bi ci tegu ismu al ismul ishaara ismul ishaara mooy euh, article indéfini non maanaam article indéfini pronom démonstratif ismu ishaara comme bu ma nee hada rajulun loolu maarifa la bu nekkee ci kanam kon hada rajulun dama naan hada bu ma koy analyser lu may wax dama naan hada mubtada hada mubtada lay nekk ndax moom bokk na ci maarifa yi te moom tur lay nekk foofu mooy kon moom ismul ishaara la beneen yi maarifa yi ginnaaw bi ñu gisee ad damiru al alamu ismul ishaara mooy yi ñu lay wax yëpp maarifa lañ mooy défini lañ ay tur lañ yoo xam ne c'est défini al ismul mawsul al ismul mawsul mooy le pronom relatif bu ma nee waa ji nga xam ne alladi bu ma nee alladi Muusa huwa alladi qaala par exemple Muusa mooy ki nga alladi boobu ismu ishaara la loolu tamit maarifa la mooy tur la mooy celui wala celui-ci wala ci ainsi de suite bokk na tamit ci al maarifa yi yi nga xam ne ñoom maarifa lañ dañ leen a xam nekkuñ indéfini mais c'est défini mu ne al mu'arrafu bi al mooy tur boo xam ne al moo nekk ci kanam kitaabul mooy un livre al kitaabu mooy le livre loolu mooy al mu'arraf bi al wala ma ne madrasatul benn école une école al madrasatu l'école loolu tamit bokk na ci yi nga xam ne ay défini lañu mu ne almudaafu beneen bi ci togg almudaafu ila maarifa mooy li ñu naan mudaaf ilayhi mudaaf mudaaf ak mudaaf ilayhi mudaaf mudaaf ila maarifa buñ nee mooy bu ma nee zawju zawju zawju zaydin ma ne ndaw si haadi haadihi al mar'a zawju zaydin ndaw sii de mooy soxnaay zayd zawju zaydin loolu dafa nekk lan al mudaaf ila maarifa mooy léegi kon zayd damay xam euh, mar xala euh, ndaw soosu damay xam kan la léegi zawju ndax buñ bàyyi woon zawju rek du ma xam kan la mooy soxnaay xaw ma soxnaay kan la mais buñ nee zawju zaydin wala zawju george wala zawju jean wala zawju zawju Euh, Ibrahim mooy soxnaa Ibrahim wala ma ne baabul masjidi baabul masjidi baab boobu noonu bi njëkk xam nga amul al mais al masjidi moo tax ma xam li ñuy wax la porte de la mosquée alors que du porte n'importe quelle porte mooy bu ñu nee la porte de la mosquée xam naa ne du porte néeg bi du buntu du buntu toilette bi du buntu leneen buntu jàkka ji lañ ma wax. kon loolu yii nii ñoom ñooy yi nga xam ne ñooy maarifa gisoon nañ an nakiratu wal maarifa fii nag la gina fii indi na façon yépp ndax ñun biñ gisoon daanaka bañ koy gisee xaw na yàgg te boobu liñ gisoon mooy al mu'arrafu bi al boobu lañ gisoon mooy al fi'lu ba ñuy gis an nakiratu wal fa al maarifatu moo nekkoon foog naa neuvième cours bi voilà neuvième cours bi biñ gisee euh, moom gisoon nañ ko almaarifatu dañ ne woon ismun tur la yadullu ala shay'in mu'ayyanin tur la boo xam ne day tegtale ci mbir wala loo xamante ni dafa yi xam nga bu ma nee baabul manzili buntu kër gi mooy c'est yi waxuma buntu àll bi wala buntu xawma lan buntu leneen buntu kër gi laa wax yii loolu mooy maarifa booba sax gisoon nañu yeneen anwaawul maarifa yeneen façon maarifa gisoon nañu ad damiru ak al alamu comme huwa ad damiru pronom personnel yi huwa hunna ak tu daxal tutu boobu gisoon nañ tamit al alamu comme allahu ak huudun ak màkkatu gisoon nañ tamit al mu'arrafu bi al ñun nag fii da cee moom da cee yokk yeneen fii indi na yépp mooy ad damiru bi njëkk mooy damir mu ne am la day joxe exemple nag ci li wax léegi mooy façon maarifa yi nga xam ne maari fa fii bu ñu ko waxee ñu ngi ci jublu le défini an nakira mooy l'indéfini comme bu ma nee un élève ak l'élève loolu lañ ci jublu bu ñu nee l'élève loolu lañ jublu ci maarifa fii le maître yu mel noonu lañ ci jublu le président te waxuñ un président un président nakira la le président maarifa la léegi muy joxe exemple ci façon maarifa yi mu wax léegi nga xam ne yooyu c'est défini mooy ay non défini lañ tur yoo xam ne dañ leen a xam mu ne am si la exemple exemple ci ad damiru nga xam ne moom ci maarifa la bokk mu ne huwa moom de mujtahidun ku yulli dayooy coonaam la mooy koo xam ne day sonn day bari lu muy yulli dayooy coonaam mooy huwa mujtahidun huwa moom mujtahidun huwa boobu damir la te maarifa la bu dee exemple alam alam ismu alam waxoon nañ la comme Georges Jean Ayman Ismaïl Ibrahim Ishaq yooyu yooyu yépp ay lan lañu yooyu ay asmaa alam lañu mooy ñoom ay turu alam la mooy tur yoo xamante ne nii dañuy màndargaal nit ki mooy dañuy xam ni kii la ndax bu ma ñëwee ci mbooloo moo xam ne daa am ku fa tudd yuusufu ma ne yuusuf kooku moom mu rek day jóg keneen du jóg ku tuddul yuusuf du jóg kon mu ne exemple nag ci alam mu ne aliyun mujtahidun aliyun de ali tur la wolof naan ali aliyun ali mujtahidun nga gis ne tur yi ñoom ñoom lañuy naan moom la ñuy wax kii mooy le prénom prénom yi moom mooy alam loolu mooy alam voilà léegi mu ne exemple pour ismu ishara mu ne hada ismu ishara mooy la art ci euh, nu mu tuddati pronom démonstratif yi comme ce cette ces élèves cette ardoise ainsi de suite cet enfant ce jardin ainsi de suite loolu mooy ismu ishaara mu ne hada kii de lii kii de mujtahidun moom mujtahid la kuy yulli dayoo coonam la mooy kuy def effort yu bari la loolu mooy exemple maarifa boo xam ne ismu ishaara la beneen exemple ci beneen bi mu joxe façon maarifa yi al ismul mawsul mooy le pronom relatif bu ma nee kooku waa ji nga xam ne moo fi waxoon mu ne alladi daxala mujtahidun alladi ki nga xam ne de daxala dugg na mujtahidun kooku de ab mujtahid la yullikatu coono dayo coonoom la mooy kuy def effort yu bari la alladi boobu mooy ismul mawsul bi maarifa la ba léegi yii nii lim la ci jublu mooy yii foo ko gis mu nekk ci kanamu benn frase mu nekk ci kanam loolu boo koy analyser ci i'rab da nga naan da ngay muñ la laajee lii la na da nga naan mubtada ndax mubtada tur lay nekk ismun marfu'un lay nekk te moom day nekk lan mu jox la beneen ki yi euh, yiñ koy xame mooy day nekk maarifa léegi nag ci maarifa lañ nekk jox na la exemple ad-damir pronom pronom personnel ismul ishara muy euh, ismul ishara ñoo alam bopp muy prénom après mu jox la ismul ismul ishara mooy pronom démonstratif yi ay yii lee lii ak lële mu ngi nii bu may joxoñ di joxoñ mm, mbir al ismul mawsul nag pronom relatif ci lañ yem nii mu ne allaji waa ji nga xam ne daxala dugg na mujtahidun ku bari lu muy def effort la loolu mooy allaji kon bu ma ko doon dama naa allaji mubtada beneen bi ci façon maarifa yi mu ne al bi àll li nga xam ne dañ koo jële ci ñàkk xam indi ko ci ñu xam ko mais nan lañ ko defee àll lañ ci dugal bu ma amee daarun mooy kër rek ad daaru buñ dugalee alif ak bi ad daaru mooy la maison manzilun wàccuwaay al manzilu wàccuwaay bi kitaabun téere al kitaabu téere bi kon loolu mooy al bi al léegi beneen ci maarifa yi mu ne al mudaafu maarifa yi nga xam ne dañ ko dañu ko annexé dañu koo annexé ci tur bu ñu xam nga xam day am genre corrélation mooy loolu mooy lan mooy bu ma ni buntu kër gi buntu kër gi mooy buntu fan ci lan laa ko annexé ci bu kër gi kër gi moo tax ma xam buntu ban façon buntu laay wax bu ma nee palanteeru prison bi palanteer dama koo lan annexé ci lan ci prison bu dul woon lool du ma boo ne woon boo ne woon fenêtre rek man duma xam ban palanteer ngay wax léegi bu ma nee mihfazatu zaydin mooy saabu zayd bu ma ñëwoon dindi defoon mihfaza rek du ma xam lan mooy naa xam mooy li muy tekki mais xaw ma ban saak ngay wax mais boo ma nee bu ma nee bu ma nee benn xale idhab ila al madrasati ila ila uh, ila al madrasati summa summa summa atini ginnaaw gi nga jox ma mihfazata zaydin muy saagu zayd bu ma demee bu ma laajtee buñ ma nee lii saagu yuusuf la du ma jël saagu yuusuf bu ma laajee ñu ne ma lii mooy saagu zayd bu boobaa laa ko alors que bu ma ne woon rek duggal ci biir indil ma saag mooy saak bu ma jël baax na kon loolu mooy mu'arraf mooy day tax nit mu nekk luy définir kon al mu'arraf al mudaafu ila maarifa mooy loolu mu ne exemple exemple ibnul muallimi mujtahidun ibnu mooy doom bu góor bu doon jigéen dañ naan ibnatu ibnatul muallimi doomu bu jigéen bu jàngalekat bu góor bi de mujtahidun kuy def effort yu bari la kuy góor góorlu la kon ibnu boobu ibnul muallimi doomu jàngale doomu jàngalekat bu góor bi ibnu boobu moom bu nekkoon ci phrase bi comme nii phrase bi mu joxe danga naan mubtada ndax moom tur la te la ismun marfu'un la te maarifa la kon mubtada noonu koy xame mu ne gis nañ kon exemple kon mubtada li ngay jàpp ismun marfu'un te maarifa lay doon léegi comme bu ma nee exemple yi joxe aliyun ali de mujtahidun jàmbaar la wala nga moom de mujtahidun ak exemple yi joxe yi bu ci nekk loolu mooy kon li jëm ci wàllu mubtada bu ma nee al asadu al asadu sayyidul xayawaanaati al asadu gaynde gi de gaynde gaynde gaynde gi mooy le lion sayyidul xayawaanaati mooy sangu rab yépp njaay àll yépp mooy seen sangu nga xam ne bu boobaa dama naan al asadu bu ma koy analyse dama naan mubtada marfu'un bi dammati ndax dama ne al asadu léegi ñu ñëw ci xabar alxabaru gis nañ al mubtada kon mubtada mooy nekk ci kanam ci kanam pronom euh, verbe nominal moom il faut mu nekk verbe boo xam ne noo la commencé no boobu noonu mu commencé loolu la ñu naan mubtada dañu nekk ismu tur marfuun ñu rafaa ko mas ko damma ba pare mu nekk maarifa bu ñu nee al muslimu yashkuru rabbahu bu boobaa almuslimu mooy lan mu butada marfu'un bi dammati léegi kon loolu leer na ci côté mubtada yaakaar naa ko léegi ñu jàll ci deuxième bi alxabaru alxabaru moom lay dikk nii mu ne ismun marfu'un moom tamit tur lay nekk mais tur boo xam ne marfu'un dañ koy rafaa mooy moom dañ koy rafaa man nañ koy rafaa li ëpp bi dammati nag lay doon mooy dañ koy rafaawe ci damma marfa dañ koy rafaawe ci damma exemple at-tilmiizu mujtahidun mooy exemple bañ jëloon bi ci kaw léegi bu ma laajee d'après lañ jotoon a gis ci mubtada wan ma mubtada bi da ngay xam lool ndax tur la boo xam ne mooy nekk ci kanam at-tilmiizu mooy l'élève nga nekkoon kon léegi xabar nag mooy mujtahidun ak tilmizu mujtahidun mujtahidun mooy xabar tur lay nekk boo xam ne moom it dañ koy damma mooy ndax moom day topp mubtara mubtara bu moom marfon lay nekk kon xabar tamit bu ñëwee marfon lay nekk mubtada bi il faut moom li mu nekk loolu la xabar di nekk mooy mënoo am par exemple mubtada comme ma ne zaydun taajirun xam nga zaydun manuma ne zaydun zayd mubtada la taajirun war a nekk xabar ma ne zaydun taajiran non non loolu man da nekk loolu man da nekk ndax comme que zaydun laa wax dama ko damm ko kon taajirun laay wax manumaa wax zayd zaydun taajiran wala zaydun taajirin wala zaydun ainsi de suite leneen déedéet taajirun rek laa mën a wax kon alxabaru mooy tur boobu di ñëw après mubtada bi non boobu di ñëw après moom mooy te moom day moo moo boo gisee al mubtada dana woon ismun marfuun al xabaru tamit ismun marfuun kon nga gis ne ñoo bokk lool ay tur lañ yoo xam ne dañ leen di rafa rafa mooy lu ñu mas masque lonk am na yeneen façon yi ñu gisoon niñ ko doon rafa ca verbe ya nga xam ne pour nga rafa da ngay subuuti nuuni mooy nuun nuunu raf yi dafay nekk lool ci verbe la woon mais lii ñu ngi ci tur yi dañuy rafa ak damma mu ne moom ismun marfu'un xabar kon premier critère bi ngay xam ne lii xabar la mooy day nekk tur boo xamante ne ni dañ koo rafaa damma te day topp comme que mubtada dañ koy rafaa kon moom it dañ koy rafaa mu ne wala tamit mën na nekk xabar ba léegi aw shibhu jumlatin man na nekk lu niroog jumla loo xam ne du jumla du phrase boo xam ne dafa mat mais day niroog phrase moo tax ñu naan ko shibhu shibhu mooy lu niroog jumla lu niroog frase nga ne mais lan mooy lu niroog phrase mu ne la waa kaay ma jox la exemple mais bala ma laa jox exemple ñu ñëw ci lim def dane aw wala boo xabaar day nekk kon bu njëkk bi day nekk ismun marfuun tur boo xamante ne ni dañ koy rafa wala mu nekk lan wala mu nekk shibhu jumlatin mu ne shibu jumlatin mooy loo xam ne day niroog phrase mooy damay indi mubtada bi ba pare am lu ci topp loo xam ne loolu noonu rek bu doon dama dagg mubtada bi sànni ko fële effacé ko loolu du phrase bu mat mais day niroog phrase comme que du phrase bu mat mais day niroog moom mooy mu def deux points zarfun te moom zarf lay doon mooy mudaaf zarf gisoon nañu ko ay zarfu zamaan gisoon nañ zarfu zamaan ak zarfu makaan comme bu ma nee ay fawqa dañuy gis ma maf'ulun fihi maf'ulun fihi waxoon nañ la moom dafay composé wu ci zarfu zamaan ak fu makaan ci la ne moom la ne woon lu mu ko tekkee woon contenant voilà contenant la ko tekkee woon loolu mooy mooy ne mu ne euh, nu mu tuddati kii bi nu euh, aw shibhu jumlatin mu def deux points zarfun day nekk contenant zarfu zaman nag par exemple mooy comme ay la yu mel noonu bu dee comme dama ne euh, comme exemple bi mu joxe mu ne waa nañ ñëw ci zarf ba pare zarf mooy kon comme soit mu nekk zarfu zaman wala zarfu makaan mu ne mu def entre mu mudaaf plus mudaaf ilayhi mooy bu boobaa shibhu jumla li ñu la naan day niroog phrase moom day nekk mudaaf ak mudaaf ilayhi moom mudaaf ak mudaaf ilayhi lay nekk léegi mu ne exemple bu dee leeragul ma jox la exemple bi mën nga ko ci xam alxaqu fawqa al quwwati alxaqu la vérité fawqa al quwwati hein moom day féete kaw saa su ne la force mooy ne dëgg lu muy liy wolof naan lu mu yàgg-yàgg dëggay des mooy ne la loi du plus fort mais nag gars yi dañuy wax leneen waaw mooy diine tubaab bi moom dana la loi du plus fort est toujours la meilleure mais loolu du dëgg ndax la loi plus fort mën na nekk meilleure mooy ne pas sax meilleure day dominer ci benn benn benn temps bu ndaw temps bu ndaw nag doo ko nattee ci dunduk aadama ndax doo doomu aadama ndax dundam dafa gàtt temps bu ndaw yow natt ko ci àddina bi ba amee ba léegi ba fi nit ñi nekkee ba léegi euh, jamono ji nga xam ne ki nga xam ne moom léppam ci doole rek la ko teg day tooñ nit ñi di leen noggatu ba pare kooku lu gàtt la lu gàtt la par rapport ak dunduk jamono ji bu ko natt ci espérance de vie ñun Afrique sax gaa ay tubaab bi nee nañ suñu espérance de vie baaxul quarante-cinq ans ku mooy ku ko am daanaka loo ci teg bénéfice loo yéeme na yéeme na yéeme waaye mu ngi noonu kon ñoom la ñoom nag xam nga kii la ne alxaqu fawqa alquwati te wax jii mooy dëgg mooy dëgg dëgg alxaqu dëgg fawqa alquwati moo féete mooy féete kaw saa su ne ci mujjantal ba lan lay féete kaw alquwa doole doole ju àndul ak dëgg moom dëgg fu mu ko fekk na koy terrasser même bu dee début bu ñuy door tàmbali tàmbali laamusoo man nga yaakaar ne doole yi moo féete kaw moo tax nasaraan bi comme que moom le matériel la loi du plus fort la kële doon wax et toujours xaw ma Machiavel xaw ma kan ak kan la loi du plus fort est toujours la meilleure ma ne loolu nag moo amut kon li ñuy amal solo ñun ñu ngi ci grammaire aw shibhu jumla shibhu la mooy li niroog phrase mooy fawqal quwwati fawqal quwwati noonu rek boo dindoon woon alxaq ko muy dëgg nga ñëw rek bindal ma fawqal quwwati féete kaw force loolu xam nga loolu phrase mais dafa niroog phrase loolu lañ naan shibhu jumla te zarf lay doon comme fawqa fawqa gisoon nañ bi ñuy gis maf'ulun fii fawqa maf'ulun fii la moom zarf la loolu moo tax kon euh, nu mu tuddati fawqal quwwati boo koy analyser danga naan fawqal quwwati léegi boo nee faw mooy ci kaw mooy féete kaw euh, nu mu tuddati euh, doole boo koy analyser alxaqu fawqal quwwati dama naan alxaqu mubtada'un tur bu ñu tàmbalee la moom lañ tàmbalee phrase phrase nominale al mubtada u doo loolu du analyse bu mel noonu lañuy ñuy def analyse dafa am ala analyse grammaticale ak analyse logique ñun defuñu ñun bi ñuy def grammaticale nga xam ne par benn benn ngay ngay mais pas logique nga xam ñëw jël phrase bi yëpp fekk alxaqu fawqa quwwati rek nga ne phrase nominale bu pare ci après ngay xool ay préposition principal ak déedéet ñun newuñ foofu ñun fii analyse grammaticale par benn benn kon da alxaqu dëgg mubtada un moom mooy mubtada moom tur la bu ñu tàmbalee wax ji phrase bi fawqa nga ne fawqa booy analyser fawqa moom maf'ulun fiihi la danga naan fawqa maf'ulun fiihi léegi mooy bu la neexee tamit nga ne zarf fii fiihi loo ci wax baax na léegi fawqa da ngay xool fawqa lan la sax mooy ci kaw luñ naan lu féete ci kaw loolu temps la wala lieu la mooy xam nga lool lieu la kon zarfu lan la makaan bu la neexee nga ne zarfu makaan maf'ulun fii wala nga ne maf'ulun fii rek yem ci fawqa maf'ulun fii wa huwa mudaaf wa huwa tamam dafa nekk mudaaf mudaaf mooy li nga xamante ne nii dañuy benn tuur lay doon. après am tur boo xam ne c'est défini bu taqaloog moom la porte de la maison porte de la maison porte noonu moom mooy mudaaf alquwati mooy alquwati mu nga ne mudaafun ilayhi moom mudaafun ilayhi la après nag boo paree boo paree boo waxee lool mooy nee nga kon mubtada alxaqu mubtada fawqa maf'ulun fihi wala zarfu zaman zarfu makaan bokk bu la wala nga ne maf'ulun fihi te moom mudaaf wa huwa mudaaf al quwwati mudaafun ilayhi majrurun bil bil kasrati wala waaw bil kasrati après nag bu la neexee nga ne wal xabaru wa wa wa shibhul jumlati fii mahalli raf'i xabar wa shibhul jumlati te lii niroog jumla muy liy niroog phrase muy fawqal quwwati fii xal yi dafa nekk place su loo xam ne dañ ko waroon a rafa xabar bu ñu waroon a rafaa moo fa waroon a nekk noonu ngay analyser kon fii li ñu fu amal solo mooy xabar soit mu nekk non kon aliyun mujtahidun ali wala Moustapha taajirun Moustapha de taajirun ab yaxan day day day jaay day moom commerçant la wala nga ne euh, Abdourahman Abdourahman de moom fallaaxun ab paysan la pay paysan yooyu yëpp tur la loolu dañuy woowe lan xabar mais xabar dina nekk ci dina nekk xabar dina nekk shibhu jumla mooy loo xam ne dangay foog ne day niroog jumla te jumla comme bu ma nee alxaqu fawqa al quwwati dëgg de dafa féete mooy féete kaw saasu ne la force doole fawqa quwwati loolu mooy shibhu jumla loolu après boo nee fawqa zarf wa huwa mudaaf al quwwati mudaafun ilayhi après da nga naan waa shibhul jumlati shibhu jumla bi lii shibhu jumla la fii ma mahalli dafa nekk ci palaasu xabar xabarun rafan xabar wala xabar dafa nekk place li nga xam ne xabar la waroon a doon euh, kon léegi mu ne loolu mooy benn possibilité soit shibhu jumla day nekk zarf muy contenant mooy day bu nekkee contenant mooy zarfu zamaan wala zarfu makaan muy maf'ulun fiihi léegi da am mudaaf ak mudaaf ilayhi comme fawqal quwwati bu ma nee aljannatu taxta aqdaamil ummahaati mooy loolu ñu ne woon man en tout cas personnellement xaw ma xadis bu tudd noonu mais comme li ma ko waxe woon xam naa xadis bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ilzam qadamayha fa innal jannata sam lam waxoon yaman yi boobale radiyallahu ta'ala anhu mais nañ jël exemple boobu pour exemple mais waxuma ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko aljannatu en tout cas sens bi moom saxiix wér na mais kanta mooy nii moom man xaw ma ko neew ma nag amul xaw ma ko amul du ba bokkuñ léegi kon ma ne aljannatu ajjana dama naan bu ma koy analyser aljannatu mubtada un moom mubtada la ndax tur la mu'arraf la mooy bu ñu xam la al mujtay al jannatu mubtada la ismun marfon mubtada marfu' la bi dammati tahta zarf la wala nga ne maf'ulun fihi loolu temps la wala tahta mooy ci suuf ci suuf lan la lieu la wala wala mooy loolu lieu la nga ne zarf makaan wala maf'ulun fihi wala nga ne zarf rek ah boo waxee loolu après taxta aqdaami aqdaami mooy ndëggu tànk nga ne aqdaami non kii nu tudd taxta wa huwa boo paree boo nee taxta moom zarf la mooy maf'ulun fiihi la danga naan wa huwa te moom mudaaf la mudaaf jàngoon nañ ko neex naa xam euh, aqdaami nga ne mudaafun ilayhi mudaafun ilayhi la après boo analyser loolu lépp ba mu jeex xam nga taxta taxta aqdaamil ummahaati après ummahaati mooy boo analyser loolu lépp après nga ne wa shibhul jumlati te lii di niroog jumla mooy taxta aqdaamil ummahaati fii maxal li dafa nekk maxal mooy place bu ma nee maxalluka fil jinaan yow de moom sa sa sa wàccuwaay sa sa sa taxawaay moom fi nga war a nekk fi nga war a nekk sa place mooy àjjan yal na ñu ko yàlla defal wala ma ne mahalluka ko fii makaani kaza yow sa place mooy bërëb sàngam du fii euh, ma ne kon wa shibhul jumlati lii nag di niroog jumla di niroog phrase fii mahalli dafa nekk palaasu xabar palaasu xabar la nekk noonu la ñuy analyser yooyu kon loolu mooy bi njëkk bi kon mooy soit amu nekk shibu jumla bi mu nekk darf te bu nekkee zarf mooy maf'ulun fiihi nooy lay nekk mudaaf ak mudaaf ilayhi comme al fa fawq al xaqu dëgg fawqal yi dafay féete kaw doole saa su ne mu ne aw xarfu jarrin ma'a majruurihi wala shibhu jumla bi man na bañ a nekk maf'ulun fiihi mooy loo xamante ne nii waxoon nañ ma maf'ulun fii loolu jàngoon nañ ko mooy li nga xam ne day définir tour bi nga xam ne day tegtale place bi jëf ji xew wala jëf place wala euh, moment bi yooyu loolu mooy ma gisoon nañu ko léegi mu ne mais am na sibu jumla dina bañ a nekk mën na nekk leneen lu dul maf'ulun fii mën na nekk xarfu jarrin ma majruur yi mën na nekk xarfu jar boo xam ne day ànd ak li muy jar li nga xam ne moom bu ci duggee day tax ñu maas ko ci suuf mu ne exemple al ilmu fi suduuri al ilmu xam-xam de fi suduuri mu ngi ci dënn yi am nga loolu moom en tout cas mooy li nga xam ne moo doon am ne léegi sikk nekkul am na boroom xam-xam rahmatullah alayhi bu ko wax euh, nan la tuddati waaye naa koy fàtte que ne bu njëkk ba ci dënn nekk waaye léegi sikk nekkul ci ne xam-xam ci affaire fekk ci affaire waay yi euh, en mu ne ah euh, mais léegi mu ngi ci téere yi loolu moo tax nit ñi ay ijaaza ngir fii ak tamit di am nga xam ne. yow naka la cheikh bi doon toog di jàngale xadis mokkal wala mu yor téereem di kii di euh, liir wala am kuy liir yu mel noonu léegi xam-xam moom dafa nekk ci biir téere yi la nekk léegi ndax jamono ji moo changé noonu la yàlla dogal mooy dafa changé ñu nit suñu yitte daa wàññeeku loolu dañ mooy ci téere yi la nekk te téere yi euh, daanaka. kenn du ko liir illaa ma rahima rabbuk ah, kon mu ne al ilmu mooy exemple pour shibhu jumla boo xam ne liroog phrase boo xam ne moom cii la mudaa non non gisoon nañ mudaaf ak mudaaf ilay ci dar mais boo xam ne xarfu jarin ak jar lay doon li muy jar li muy maas kasra comme al ilmu xam-xam fi suduuri fi suduuri shibhu jumla la al ilmu mubtada ngay wax fii xarfu jarrin as-suduuri ismun majruurun bil kasrati wala nga ne ismun majruurun bi fii fii moo tax ñu maas ko ci suuf nga ne ismun majruurun bi fii bu la neexee léegi kon lan mooy shibhu jumla bi fii de shibhu jumla boo ko bëggee xam à ah, saa su ne génneel mubtada bi dangay mel ni ko effacé li ci des loolu mooy shibhu jumla kon al ilmu fi suduuri kon bu ma dindee al ilmu luy des fi suduuri as fi suduuri kon mooy shibhu la mooy li nga xam ne dafa niroog phrase te boo ko bàyyi woon noonu rek du phrase ndax loolu du phrase complète du frase bu mat lii du phrase fi suduuri rek ci biir dënn yi bu ma ñëwoon rek ne woon fi suduuri gaa yi dañuy xaar ma wax dara ci biir dënn yi non mais bi ma nee al ilmu fi suduuri xam-xam mu ngi ci dënn yi voilà kon da nga naan fi suduuri mooy shibhu jumla te bu boobaa danga naan tamit li nga waxoon wa shibhul jumlati te moom mii di shibhu jumla mooy fi suduuri de nga xam ne daa niroog phrase fii yi dafa nekk ci palaasu u place u lan rafin xabar xabar bi nga xam ne moom dañ koy rafaa foofu place am jël kon ba léegi ñu ngi ci xabar ginnaaw bi nga xam ne gis nañ ne moom ismun marfu'un lay doon mu ne aw shibhu jumlatin wala mu nekk shibhu jumla boo xamante ne nii mën na nekk maf'ulun fiihi mudaaf ak mudaaf ilayhi comme al haqqu fawqa al quwwati dëgg mooy féete doole saa su ne wala mu nekk xarfu jarin ma majruur yi muy xarfu boo xam ne xarfu jar ko may fii ala bi euh, ainsi de suite comme al ilmu fi suduuri fi suduuri nga xam ne shibhu jumla boobu nga gis ne maf euh, xarfu jar fil fi suduuri xarfu jar moo jiitu ak li muy kasra léegi ba léegi mu ne la ginnaaw ismun marfu'un tur boo xam dañ koy rafa wala shibhu jumla mu ne waaye tamit xabar dina nekk aw jumlatun fi'liyatun mais xabar tamit dina nekk lan jumla fi'liya jumla fi'liya mooy lan jumla fi'liya moom lañu naan phrase verbale phrase nominale mooy jumla ismiya jumla is gis nga ismun tur jumla mooy phrase ismiya mooy boo xam ne kojug tur la mooy phrase boo xam ne nominale la boo xam ne tur la tàmbalee bu ma nee Moodu ñëw ñëw na Moodu jaaykat la Moodu jëndkat la Moodu lool turu tur la tàmbalee ndax arab du wax comme ni wolof euh, arab yu bari danaan jënd na Moodu ah ishtara muhammadun moom noonu lay waxee lu bari léegi mu ne loolu kon jumla fi'liya mooy phrase verbale boo xam ne verbe la commencer mu ne exemple loolu tamit mu ne phrase verbale day nekk xabar moom it exemple at tilmiizu élève bi de daxala fil fasli dugg na ci biir classe bi at tilmiizu danga naan lan mubtada nga génne daxala fil fasli dugg na ci biir classe bi loolu rek am na sens bu ma dindi woon bu ma effacé ak tilmiidu daxala fil fasli dugg na ci classe bi am na sens en arabe ndax daxala xam nañ ne fa'il bi mooy lan huwa damirun mustatirun euh, sujet bi dafa nekk damir boo xam ne dafa nëbbatu pronom bu taqdiruhu ni ñu koy nettalee huwa mooy huwa comme dama ne woon huwa daxala fil fasli moom de dugg na ci biir classe gi mooy loolu am na sens alors que yi ci kaw sibu jumla yi gisoon zarf comme maf'ulun fii faw fawqal quwwati rek amul sens bu ma dindi woon mubtada bi wala fi sururi jaar ak majruur amul sens fi sururi ci biir dënn gi alors que bii fasli ndax kii fi'l jumlatun fi'liyya la jumla boo xam ne fi'l la la commencé te yooyu ñoom dañuy am sens kon léegi bu ma koy analyser dama at-tilmiizu mubtada daxala fi'lu maadin mabniyun bil fatxati mooy du changer gisoon nañ mabni yi ci cours bee weesu que ne woon ci la rakiba xaraja moom du changer manuma ne kon daxala fi'lu maadin mabniyun bil fatxati fii xarfu jarrin al fasli ismun majruurun bi fii ismun tur la boo xam ne majruurun dañ koo maas kasra bi fii ndax fii wala ismun majruurun bi kasrati tur la boo xam ne dañ koo maas kasra bu ma defee loolu pare mooy ak tilmizu wax naa ne mooy mubtada daxala fi'lu maadi fii xarfu jar alfasli alfasli muy ismun majruurun bi fii dama naan wa wal jumlatul fi'liyati mooy ba léegi comme ni ma ne woon wa shibhul jumlati fii dama naan wal jumlatul fi'liyati fii mahalli raf'i xabar wal jumlati bi de al ismiya al fi'liyati bi nga xam ne konjug jëf mooy verbal la phrase verbal la fii mahalli dafa nekk ci place ah, raf'i xabar xabar boo xam ne dañ koo waroon a rafaa comme ni ñu rafaay lan at-tilmiizu comme comme si mooy fii manoon naa at-tilmiizu daxala fil fasl manoon naa ne at-tilmiizu daaxilun élève bi de aji dugg la moom bu boobaa jeex na mooy kon place moom dafa nekk daxala fil fasl dafa nekk place lan dafa nekk place xabar bi nga xam ne dañ ko waroon a marfon maas ko damma comme ni ñu maase tilmiir kon loolu mooy ñett yi nga xamante ne ni xabar loolu la soit mu nekk ismun marfon tur boo xam ne dañ ko rafa wala mu nekk damma wala comme at tilmiir mujtahidun mujtahidun boobu mooy ismun marfon wala mu nekk shibhu jumla te shibhu la soit mu nekk zarf mooy zarfu zaman wala zarfu makan mooy comme maf'ulun fihi alxaqu fawqa al quwwati wala al jannatu taxta aqdaami al ummahaati yooyu taxta aqdaami al ummahaati ak fawqa al quwwati loolu mooy shibhu jumla loolu tamit xabar dang naan palaasu xabar la nekk wala mu nekk xarfu jar comme ma ne al ilmu fi de mu ngi ci dënn fi suduuri shibhu jumla la palaasu lan la nekk palaasu xabar wala mu nekk xabar day nekk ba léegi jumlatun fi'liya mu nekk frase boo xam ne phrase verbale la comme ak tilmiidu élève bi de daxala fil fasli dugg na ci biir classe gi daxala fil fasli danga naan phrase verbale bii de dafa nekk place lan place su place xabar léegi bi ci tegu ni ñuy xàmmeewe xabar ba léegi kon bi ci njëkkoon liñ doon wax nii ismun marfu'un ndax xabar dafa am ñetti caractéristiques moom laa waroon a njëkki sax bi njëkk mooy day nekk ismun marfuun tur boo xam ne dañ koo rafaa moom lañ gis sànq ism comme at-tilmiidu mujtahidun élève bi de ku jàmbaare la wal ismun marfuun boobu nag wala moom tur boobu soit mu nekk marfuun wala mu nekk shibhu la mu nekk espèce ab phrase rek luy niroo ko phrase walla tur boobu mooy du fi wala mu nekk phrase boo xamante ne phrase verbale la te bu boobaa da li nga wax li ma waxoon sànq ngay wax mooy te moom de dafa nekk place dafa nekk place lan dafa nekk place xabar nga xam ne tour la waroon a doon mais phrase nominale lañ fa def mais phrase nominale boobu dafa nekk place xabar loolu na koy wax. léegi beneen caractéristique kon bu njëkk bi mooy day nekk tur bu ñu rafaa beneen caractéristique bi mooy al aslu fiihi mu ne al aslu fiihi an yakuna nakiratan mu ne cosaan ci xabar day nekk nakira mooy day nekk indéfini euh léegi nañ wax lim waxu pare mu ne cosaan ci xabar an yakuna al aslu fii xa cosaan ci xabar bi an yakuna day nekk nakiratan nakira mooy indéfini par exemple al ilmu mufidun al ilmu xam-xam de mufidun ak ka bari njariñ léegi fii bala ñu jàll ci troisième caractéristique bi ndax dafa jox exemple bi rek mooy lan moo tax ñu ne moom daa war a nekk euh, nakira mooy indéfini pourquoi toppul al ilmu mu ñu def ci alif la lam al ilmu al mufiidu ñu ne la bu boobaa boo ko defee dootoo amati xabar loolu dootul xabar naat la naat day topp man'ut loolu gisoon nañ ko al fi'lu loolu bu ma ko waxoon rek nekkatul loolu ndax euh, naatu boo par exemple jëloon nañ comme bu ma ne woon kataba muhammadun Euh, ar-risalata al-jamilata kataba bind na muhammadun muhammad ar-risalata lettre al-jamilata bu rafet foofu ar ar-risalata al-jamilata ar al-jamilata nga gis ar-risalata al-jamilata loolu al loolu ar-risalata boobu ak al-jamilata naat la ci risala mooy boo gisee arri arri alif ak laam alja alif ak ta al jamila ta ndax jamila day topp arrisalata bu nekkee défini mu nekk défini bu nekk indéfini mu nekk indéfini loolu naat lay tudd moo tax bu doon noonu la toppee dootuñ nekkati ci xabar loolu moo tax xabar cosaanam day nekk lan day nekk nakira ndax bu niroo woon boo noon al ilmul mufiidu kon al ilmu dangay am mubtada al kii la naat la mooy day moom naatu la naatu mooy adjectif la mooy yow xam-xam ngay décrire xam nga bii da nga ne al ilmul mufiidu mooy la science utile alors bu ma nee al mooy la science est utile gis nga différence la science utile mooy al ilmul mufiidu bu ma nee la science est utile mooy al ilmu mufidun xam nga loolu am na différence la science utile xam-xam bi am njariñ ak xam-xam de dafa am njariñ bokkuñu bi nga fi nga naan al xam-xam al ilmu al mufidu xam-xam xam-xam bi am njariñ loolu lan la loolu naat la adjectif la bi am njariñ adjectif la ci xam-xam alors que bu ma nee xam-xam de dafa am njariñ mooy al ilmu mufiidun dafa am njariñ loolu boobu day nekk xabar loolu la moo tax ñu naan al aslu cosaan muy deuxième caractéristique bi al aslu cosaan ci xabar de fii an yakuna mooy day nekk nakiratan mooy nakira day nekk indéfini comme al ilmu mufiidun te ay al ilmu mais waxuñ al mufiidu mufiidun mu ne troisième caractéristique wu xabar mu ne alxabaru yutaabiqul mubtadaa alxabaru xabar de yutaabiqu day dëppook al mubtadaa mooy da koy topp ci lu mel noonu lay mel mubtada fi tadkiiri wa ta'niisi bu mubtada bi nekkee góor comme Muusa Isa Suleymaan Isxaaq aymaan dog euh, tur daal tur prénom moom bu nekkee góor mu mu mu xabaar bi day nekk góor bu ma nee almuallimu mujtahidun jàngalekat bi de ku bari lu muy def effort la mujj dama ne almuallimu mujtahidun ndax muallim mooy jàngalekat bu góor bu ma naan al muallimatu jàngalekat bu góor ju jigéen bi dama naan mujtahidatun kooku ku mën a def effort la mujtahidatun ndax al muallimatu mujtahidatun loolu lañ la ne day topp mubtada bu mubtada nekkee góor mu nekk góor bu nekkee jigéen mu nekk jigéen mu joxe ak at tilmizatu mujtahidatun at tilmizatu jàngale euh, élève bu jigéen bi de mujtahidatun ko ku góor góorlu la bu doon nag lii mooy jigéen la at-tilmizatu mujtahidatun bu doon at-tilmizu nga wax nag naan mujtahidun kon loolu mooy ne alxabaru xabar yu yutaabiqu day topp day dëppook al mubtada mubtada fi tazkiri bu nekkee góor wa ta'nisi ak bu nekkee jigéen bu nekkee bu mubtada bi nekkee noo bi njëkk bu nekkee xab jigéen mu nekk jigéen bu nekkee góor mu nekk ji góor mu ne mais da koy topp day topp mubtada ba léegi wa fil ifraadi wa tasniyati wal jam'i ay alxabaru yutaabiqu almubtadaa fi tadkiiri wa ta'niisi wa fi ifraadi wa tasniyati wal jam'i léegi fi tadkiiri mooy xabar day topp mubtada bu nekkee góor comme li ñu wax sànk mu nekk góor bu nekkee jigéen féminin mu nekk féminin waaye tamit da koy topp ba léegi bu nekkee singulier mooy bu nekkee benn mubtada bi bu nekkee benn mooy benn tur benn nit almuallimu benn jàngalekat waxoo almuallimuuna jàngalekat yi bu boobaa kon xabaar bi danga naan mujtahidun almuallimu mujtahidun ndax lan almuallimu kenn la singulier la kon xabaar bi day nekk singulier bu dee nag damaa am ñaar dañoo nekk ñaar almuallimaani ñaari jàngalekat yi duel dama naan mujtahidaani ndax aani mooy lii wane ne lii musanna la duel duel la kon dama naan euh, wa fi tasniyati mooy fil ifraadi mooy bu dee singulier la benn wa tasniyati mooy bu dee ñaar la bu boobaa dama naan mooy exemple bi ma joxe léegi al muallimaani mujtahidaani mu ne waaye alxabaru yutaabiqu almubtadaa fil jam'i tamit mooy bu dee tamit mubtada bi dafa nekk mooy tur bi jiitu pronom euh, verbe nominal bi noo boobu nekk ci kanam bu nekkee pluriel tamit xabar bi day ñëw nekk pluriel mooy accord comme bu ma nee buñ jëlee li ñu waxoon sànq almuallimuuna boobaa dama naan mujtahiduuna almuallimuuna mujtahiduuna jàngalekat yu góor yi ke ak ñoo góor góor kon loolu léegi almuallimuuna dama naan mubtada mujtahiduuna xabar kon loolu mooy li nga xamante ne nii moom moo jëm moo jëmoon ci almubtada wal xabar léegi nag mu ñëw ci lu am solo muy xam nga man nga ne mais yow li nga wax nii dafa niroog naata ah? naatu mooy adjectif boo fàttale ko bi ñuy gis naatu mooy moom jo joxe sànq ar risalatal jamilata Euh, mooy lettre bu rafet bi kataba xaalidun risalatan jamilatan euh, kii de xaalid bind na lettre bu rafet waaye ndeysaan kooku dafa niroog naat ndax naat lu ñu waxoon wasfun melo la mooy dangay fexe da ngay melo melo karu dañ koy tudd li bayaani sifatin min sifati min sifatis min qablahu mooy melo la boo xam ne dañ koy tudd ngir leeral benn melo benn attribut ci attribut wu tur bi ko jiitu mooy day décrire tur bi ko jiitu benn ci meloo bi moo xam bu dee nit ku ñuul nga ne rajulun aswad wala bu dee ku gàtt lool mooy benn yow dara daa am lenn rek nga décrire ci moom mooy couleur am wala bu dee dafa gàtt ma ne qasir rajulun qasirun mooy koo xam ne dafa gàtt bu boobaa man lenn lenn rek laa décrir tamit mooy le fekk dafa gàtt bu ma nee rajulun maahirun c'est un homme intelligent mooy man lan lenn rek laa laa dégg mooy son intelligence loolu mooy naat alors que xabar xabar nag du nekk loolu euh, ci lay ñëw nii kon jàppal bu njëkk bi mooy ne kon bële da ngay définir da ngay jël melo benn melo ci li ngay melo la nga ut benn tur benn melo adjectif benn attribut ngay attribuer li ngay définir bu ma nee Muhammadun ajmalu mu am muhammad de moo dàq mooy man lan laa di décrire ma leneen lu dul taar bi loolu loolu wala moo muhammadun jamilun bokk muhammadun jamilun jamilun loolu da gis ne yu mel noonu mooy daa am lu may décrire qasirun dafa gàtt tawilun dafa gudd ar ra'isu président bi de euh, tawilun moom dafa dafa mooy dafa njool léegi mooy dama am lu ma décrire ci moom alors que xabar du loolu moo tax nag ci loolu nag lay ñëw te bu boobaa da ngay gis ne xabar entre xabar ak naat euh, mooy mubtada xabar dañ na day nekk nakira mooy moom du topp indéfini du topp par exemple mubtada bi lim doon ndax bu ko toppee day nekk lan day mujj nekk naat léegi nag ci dif euh, différencier yooyu ci la nekk nii mu ne parmi bind na ko en France parmi les différences entre un xabar et un adjectif bokk na ci wuute yi nga xam ne yi nga xam ne ñooy yi ñooy tax nga xàmmee entre un xabar entre xabar liñ ne xabar tur boobu nga xam ne day topp day ñëw après mubtada euh, ñun nag pour l'instant dañuy jàpp lool nañ jàpp ne xabar day ñëw après mubtada bu ñu gis yeneen cas bañ àgg ci et un adjectif ak adjectif mooy naat lan mooy différence bokk na ci li lay li tax ngay xàmmee entre xabar ak ak ak adjectif mu ne lii la mu ne on peut enlever un adjectif mooy naat de la phrase sans qu'elle perde son sens par contre si on enlève le xabar la phrase perd son sens voilà jox na la loo xamante ne nii moom mooy li nga xam ne boo ci moyee léegi dangay ngay xàmmee foo demati da ngay mën a xàmmee foo gis phrase boo gis da ngay en mu nekk soit xabar wala naat adjectif wala xabar da ngay xam ban la ci mu ne jàppal lu am solo te jarutee on peut enlever on mën nañoo dindi un adjectif naat de la phrase ci frase bi. mooy naat mën nañ koo dindi lan ci phrase sans qu'elle perde son sens sans moom naat bi moom mu perte sensam mooy ne phrase bi buñ amee benn phrase boo xam ne naat moo fa nekk au lieu de xabar boo dindee naat bi comme que adjectif la mooy day décrire rek boo dindee description bi du yàq phrase bi mu ne waaye nag bu dee dañoo dindi xabar bi phrase bi day ñàkk bu dee xabar lañ dindi bu dee phrase boo xam ne dañoo enlever xabar bi foog bu boobaa nag moom sens bi lay perdre bu boobaa xabar bi ci boppam lay day perdre sensam bu boobaa day perdre sensam moom xabar bi mooy buy ñëw di perdre sensam kon loolu mooy mooy euh, différence bi nga xam ne moo nekk entre naat ak xabar mooy ne kon phrase boo xam ne dafa am adjectif muy naat moom bu ñëwee ci biir phrase dañoo dindi adjectif bi sens bi day des alors que bu dee phrase boo xam ne xabar bi lañ jël sànni teg fee effacé ko bu boobaa phrase bi day ñàkk sensam nga ne ko may jox ma exemple ci lool mu ne la ñëwal mu ne la ndax bu boobaa buñ dindee xabar bi day nekk une phrase incorrecte mooy phrase boo xam ne jubatul liñ naan jumla ghayru mufida jumla boo xam ne wala jumla ghayru tamma mooy ju phrase boo xam ne matul wala c'est une phrase incorrecte alors que phrase correcte mooy al jumlatul mufida bu boobaa il faut xabar bi bu dee da nga dindi euh, abjectif bi rek moom xabar après phrase bi man na am sens léegi mu ne la kaay ma jox la exemple foo xam ne. phrase boo xam ne bu ñu dindee adjectif bi sens bi day des te buñ dindee xabar fa ko dindee moom moom sens bi phrase boobu dootul am sens mu ne la exemple xalful xabar yi phrase bi nga xam ne dañuy effacer xabar bi mu ne la alwaladu maridun buñ nee alwaladu gone gi ne maridun dafa feebar dafa sibiru alwaladu mubtada la mooy tur la boo xam ne moom lañu tàmbalee phrase bi phrase nominale alwaladu mooy gone gi moom mubtada la maridun mooy xabar léegi euh, effacer xabar nga seet boo effacer maridun lan moo lay dese alwaladu mooy gone gi loolu amatul benn sens boo taxawee di wax ak nit ne ko alwaladu xale bi mais xamagul ba léegi lan ngay wax alors que bu ma nee ko xale bi dafa feebar après mu effacer xeebar feebar mooy ne waa ji du xam li ma wax loolu kon ci ngay xam ne kon xabar bu dee moom nga effacer kon phrase bi dootul amati sens ndax boo nee alwaladu rek mu ne la phrase incorrecte voilà ndax phrase du nekk mubtada rek noonoon rek ñëw rek ne Muusa gaa yi ne di xaar nga wax nga nga def point toog mooy li wax amul sens léegi mu ne la kaay nag ma jox la exemple boo xamante ne nii cette fois-ci pas xabar ngay effacer mais naaq bi ngay mooy adjectif attribut bi ngay melo la mbir mi melo bi ngay jox mbir mi moom ngay dindi mu ne la exemple alwaladu saghiru maridun ndax naat comme li ñu waxoon moom day ànd ak euh, li muy melale bu ma nee bu dee moom moom indéfini la li muy comme tur bi indéfini la naas day ñëw adjectif bi day nekk indéfini bu dee c'est défini tur bi c'est défini adjectif bi day nekk défini alkurasatu aljamilatu mooy kaye bu rafet bi wala arrisaalatul jamilatu loolu adjectif la jamila mooy bu rafet bi loolu adjectif la ndax bi ma amee al ci kaw ar risaala wala al kitaabu al jamilu bu boobaa moo tax bi ma amee al ci kanam tur bi ci kanam bi ci tegu dama yemaat al te ni ma commencé fin bi al kitaabu al jamilu laay wax all laay am ci bu njëkk bi am al ci beneen bi te niñ maase bee lañuy maase bi ci des loolu mooy adjectif alors que bu dee xabaar mooy ne xabar bi day nekk nakira mooy adjectif bi day nekk indif day nekk défini comme bu ma nee le médecin at-tabibu at-tabibu loolu c'est défini bu ma nee maahirun nag bu boobaa mooy dafa doué dafa intelligent bu boobaa loolu nekkatul du adjectif euh, du naat ndax bu doon naat dawoon woon nekk at-tabibul maahiru bu boobaa maahirun day nekk xabar léegi kon mu jox la exemple boo xam ne da ngay effacer adjectif mu ne la xadfu naati wanoon nañ la boo effacer xabar bi newoon nañ la phrase bi dootul amati sens comme al waladu maridun gone gi dafa feebar dafa sibiru boo chan boo effacer sibiru amatul sens xale bi rek nga wax te loolu amul sens phrase incorrecte so kii bi jubul léegi mu ne la nag kaay wan la bu dee adjectif nga dindi nee woon naa la ci règle bi que euh, phrase bi day am sens ba léegi kaay ma jox la exemple mu ne alwaladu as-saghiru maridun alwaladu gone gi nga xam ne as-saghiru dafa ndaw gone gu ndaw bi xam nga gone sax wolof moom bu nee gone rek xam nañ ne mais gone gu tuuti xam nga tamit bu dee mooy gone daal bu ñu ko waxee xam nañ ne ku ndaw la mais kii liñ ci jublu mooy koo xam ne dafa gën a tuuti ndax xale alwalad étape la yoo xam ne ay walad ak sabi yi yooyu yëpp ay étape la yoo xam ne ci arab loolu taxu ñoo jóg mais alwaladu saxiiru gone gu ndaw gi as nga alwaladu as saxiiru maridun dafa feebar léegi li ngay njëkk a def mooy damay fexe analyser pour sama xel xam lan mooy lan ma ne alwaladu mooy l'enfant moom mubtada la as saxiiru naat la ndax adjectif la alwaladu dafa am al as dafa am al alwaladu rafan lañ commence mooy masque néeg dañ koo dam as-saghiru masque néeg lañ ko def ma xam ne kon loolu naart la maridun xabar moom nakira lay doon ci cosaan moo tax xabar la nekk maridun léegi kon effacer ma fii alwaladu saghiru maridun gone gu ndaw gi dafa feebar dafa sibiru dindil ma adjectif bi boo dindee naat bi as nga lan moo lay dese alwaladu maridun gone gi de maridun dafa feebar kon xam nga am na sens gone gi dafa feebar loolu am na sens bu ndaw bi rek nga dindi gone gu ndaw gi te bu ndaw bi boo ko dindee loolu du ci dara mooy ne ba léegi phrase bi am na sens bu boobaa nga am une phrase correcte nga xam ne après boo amee alwaladu maridun da ngay am mubtada ak xabar alors que bu njëkk bi bu dee xabar bi nga changé mubtada rek ka lay dese te phrase mënoo am phrase boo xam ne ab tur rek la boo xam ne da ngay tur bi bind Ibrahim def point loolu man da nekk alors que boo nee Ibrahim est malade def point am na chance am na chance bu ma nee Ibrahim le petit bonom est malade après ma effacer la petit bonhomme le petit bonhomme bu ma ko effacer am na chance Ibrahim est malaat laay dese loolu moom la lay wax fii léegi mu ne l'ensemble mudaaf mudaaf ilayhi ne shibhu jumla kasi al mudaaf est un mu ne na nag jàppal nga jàpp beneen lu am solo mu ne mudaaf ak mudaaf ilayhi mu ne mudaaf ak mudaaf ilayhi nag du ñu nekk shibhu jumla lu dul bu dee mudaaf bi dafa nekk un contenant mooy zarf bu nekkee zarf ci boolu lay nekk shibhu jumla comme yiñ la doon wax il faut kon mu nekk mudaaf bi nekk la zarf mooy contenant bu nekkul maf'ulun fii comme ay fawqa taxta bayna yu mel noonu bu ko nekkul rek mooy ne yow manoo am loolu du nekk shibhu jumla mu ne comme ay contenant comme contenant waxoon nañ comme ay zarf taxta ci kaw fawqa fawqa ci kaw taxta ci suuf comme qabla avant bande après amaama ci kanam waraa yooyu il faut loolu mu nekk fa ngir mu nekk lan mu mën a nekk shibhu jumla mu ne exemple muhammadun sallallahu alayhi wa sallam xayrul xalqi muhammadun de di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mubtada la danga naan mubtada xayru xabar wa huwa mudaaf alxalqi mudaafun ilayhi loolu day nekk lan loolu am nañ mubtada ak xabar te xayrul xalqi xayru bi mooy xabar bi wa huwa mudaaf al xalqi ilay kii amul problème amuñ si bu jumla ndax am nañ xabar xabar bi ñëw na xayru muhammadun sallallahu alayhi wa sallam mubtada xayru xabar te moom mooy mudaaf bi al xalqi ndax xayrul xalqi baabul euh, euh, shurtiyul ba shur shurtiyul baladi wala ah, rajulul ah, rajulu shurtiyu wala ar rajulu shurtiyu loolu naat la mais baabul manzili buntu kër gi yu mel noonu lool mooy comme xayrul xalqi te xayru ko day nekk xabar ci muhammad ba pare <coughs> sallallahu alayhi wasallam ba pare nekk mudaaf alxalqi nekk mudaafun ilayhi beneen exemple mu ne hada kitaabu naxwi hada lii de kitaabu naxwi téere grammaire la mu ne hada mubtada la kitaabu mooy téere xabar la wa huwa mudaaf an naxwi mudaafun ilayhi lii lim la bëgg a wax mooy lim la wax sànq ne la pour mu nekk shibhu jumla mudaaf ak mudaaf ilayhi il faut mudaaf bi nekk zarf bu nekkul zarf rek même bu dee mudaaf ak mudaaf ilayhi la mudaaf bi lan lay nekk xabar lay nekk comme yii muhammadun xayru xalq xayrul xalqi muhammad sallallahu alayhi moom muhammad mubtada sallallahu alayhi wasallam xayru xabar te moom mudaaf te fii manoo fi ne xayrul xalqi euh, xayru euh, xabar wa huwa mudaaf alxalqi mudaaf ilayhi ba pare nga ne wa shibhul jumlati loolu du shibhu jumla déedéet ndax xayru moom du contenant mooy du zarf bu doon zarf comme taxta wala fawqa wala qabla wala baada comme aljannatu taxta aqdaami bu boobaa taxta foofu day nekk shibhu jumla taxta aqdaami day nekk shibhu jumla ndax taxta zarf la contenant la soit bu bu ko nekkul nag même bu dee mudaaf ak mudaaf ilayhi la mudaaf bi day nekk lan day nekk xabar comme hada lii de kitaabu nahwi hada lii mubtada kitaabu mooy xabar bi wa huwa mudaaf an nahwi mudaafun ilayhi kon loolu mooy li jëmoon ci cours boobu léegi gis naa ni mbir mi exercice moo ci des mooy inrab day inrab comme inrab bi ñun def nañ ko mais dañuy ñëw moo tax kon dañuy gaaw ndax moom def na ko doodu ñun waxoon nañ ko léegi day inrab après jox exercice mu jeex inrab analyse at tilmiidu phrase bii lay ñetti frase la at tilmiidu mujtahidun élève bi de ku góor góorgóorlu la beneen phrase bi alxaqu fawqa al mooy bi gisoon analyser woon nañ ko sax bii al alxaqu dëgg de fawqa al mooy féete doole saa su ne ak tilmiidu élève bi qara'a liir na alkitaaba téere bi ñetti té yi lay analyser nga ne ak tilmiidu mubtada'un marfu'un bi dammati moom mubtada la ndax tur la bu tàmbalee phrase bi mubtada te nakira la te maarifa la boo at tilmiidu alif waxoon nañ la muarraf yi nga xam ne c'est défini bokkoon na ci al muarraf bi al boo xam ne al moo nekk ci kanam kon ak tilmiidu moom mubtada la marfon dañ koo rafa bi dammati ci maska néeg maska néeg mooy damma mujtahidun nga ne xabaru marfon bi dammati xabar la boo xam ne dañ koo rafaa ci damma dañ koo rafaawee dama mooy maska néeg loolu mooy analyse boobu boobu moom yomb na léegi alxaqu fawqa alquwati nga ne alxaqu mubtadaun marfuun bi damma mubtada la boo xam ne lii moom moom ngay wax saasu ne alxaq mubtada marfuun bi damma ah, mubtada la marfuun boo xam dañ ko rafaa bi dammati ci dama fawqa nga ne zarf wala nga bu la neexee nga ne maf'ulun fihi boo ci bëggee génn ndax fawqa mooy ci kaw kon ci kaw lieu la kon zarfu zamaan la non zarfu makaan la euh, place Euh, léegi bu la neexee nga ne maf'ulun fiihi fawqa maf'ulun fiihi mansuubun bil fatxati danañ koo nasab ak fatxa te moom wa huwa te moom mudaafun mudaaf la al quwwati mudaafun ilayhi majruurun bil kasrati moom dañ koo maas kasra ma ci suuf masque suuf ci suuf ndax lan fawqa ndax moom te mudaaf ilayhi la léegi nag phrase boobu mooy fawqa fawqa al quwwati nga ne xabarun shibhu jumla xam nga ñun dañu loo waxoon ne wa shibhul jumlati te shibhu jumla bii di fawqal quwwati fii mahalli peut-être li ma wax moo gën a compliqué ndax baat yi boo ko nar a jàpp mais man nga léegi nañ bàyyi lool mooy nan noonu laa ko doon waxe moom leneen la def mooy dafa def mooy fawqal quwwati day ñëw rek def benn carré comme bind ci rëdd benn rëdd bu gudd def benn rectangle ci suuf bind xabarul def entre parenthèse shibhu jumla ci biir mooy xabar la non si bu jumla la te moom xabar la mooy xabar bi fii place xabar la nekk la la bëgg a wax ñun dañ ne woon moom dafa nekk wa shibhul jumlati te shibhul jumlati fii li dafa nekk ci place xabaru rafa xabar xabar boobu dafa nekk place xabar moom dafa def nii rek bind xabar après def entre parenthèses shibhul jumla lii nga xam ne day niroog phrase léegi analyse bu mujj bi ak tilmiidu phrase bu mujj bi qara alkitaaba at-tilmiizu élève bi de xara a jàng na liir na alkitaaba téere bi at-tilmiizu nga ne mubtada'un marfu'un bi dammati mubtada la boo xam ne dañ koo rafaa ci damma xaraa jàng na mooy liir na fi'lu maadin mabniyun la moom fi'lu maadin verbe accompli c'est déjà fait verbe au passé verbe conjugué au passé mooy jëf ji weesu na mabniyun moom it niñ commencé du weesu mënuma wax xara u xara i déedéet xara a rek laa mën a wax léegi nga ne wahu wadda wala nga ne wal fa'ilu moom nag dafa ñëw rek def huwa mooy huwa bi moom laa doon wax saabu bu ñu yaa koy jëli mooy sujet bi ndax fii at tilmiidu du du sujet bi at tilmiidu mubtala la léegi sujet bi mooy huwa mooy il bu ma nee euh, Aïssa il est xam nga dama ne Aïssa pare dugal il est parti pour kat mooy sujet bi il bi la il est parti mais pas Aïssa c'est la même chose mais mais nag suuf arab il bi du feeñ huwa bi du feeñ moo tax yow rek yaa koy jële ak tilmizu rek laa wax élève bi xara a jàng na léegi dama naan kon huwa damirun mustatirun fa'il wala ma ne fa wa fa'iluhu fa'ilu euh, verbe bi muy xara a fi'lu madin boobu sujet de fin lii la damir la mustatir fa'il sujet de damir la boo xam ne dafa nëbbatu pronom personnel bu nëbbatu taqdiruhu te niñ koy nattali huwa huwa la war a huwa lay doon mooy moom nag day def huwa damirun damir pronom mustatirun bu nëbbatu fa'ilun te mooy sujet bi alkitaaba maf'ulun bihi complément d'objet direct ndax ci moom la jëf ji dal lan la euh, élève bi di jàng téere bi man mansuubun bil fatxati dañ koo nasab ci fatxa mooy fatxa lañ ko maas après nga def comme loom li muy def après mu def benn carré benn rectangle boobu bind xabar ne loolu mooy noonu mooy xara alkitaaba ci suufam ngay def benn rectangle rëdd benn rectangle mel ni benn kaas boo rëdd boo mel ni benn lettre comme ñu koy rëdde noonu ni muy mel alentour nga rëdd ba mu mel noonu après ci biir nga bind xabar def entre après xabar nga def jumlatun fi'liya lii phrase verbale la comme ni ñu ko gise woon ci léegi nag fi ñuy jeexale mooy tamarin exercice yi am nañ ñetti façon série d'exercice udbut xarakata ma lawnu ahmaru wa bayyin naw'al xabari fii kulli jumlatin mu ne maasal li nga xamante ne nii li nga xam ne couleuram dafa rouge te nga leeral façon xabar bi ci frase bu ne soit <coughs> mu ne udubut xaratakatamaa law nu ahmar li nekk en rouge na nga ko maas wa bayyin te na nga leeral nawal xabari fii kulli jumlatin façon xabar yi xabari waxoon nañ la soit mu nekk tur ismun marfon wala mu nekk shibhu jumla lu niroog jumla wala mu nekk lan jar xarfu jarin mooy boo xam ne xarfu jar moo mooy ak majruur comme liñ ne woon al ilmu fi suduri wala mu nekk loo xam ne jumla fi'liya mooy xabar bi nga xam ne moom day nekk phrase verbale loolu gisoon nañu ko wala foofu yooyu noonu moom lañ lay laaj façon xabar yooyu lañ la ne nga wan ñu ko fii mu ne moom nag mu ne ni ngay def exercice les souligner et les numéroter ni mo ni numéroter da nga leen di souligner ba pare rëdd leen ci suuf boo nee lii la ba pare nga def ci seen numéro mooy bu dee danga ne xabaar bi moom tur la ndax xabaar wax nañ la day nekk tur day nekk shibhu la day nekk la jumla fi'liya ñetti yooyu rek am ñetti façon xabar moo am mooy biñ la naan trois caractéristiques yi mu amoon mooy soit xabar day nekk tur wala mu nekk shibhu jumla tur comme al muallim mujtahid shibhu jumla comme al jannatu tahta aqdamil ummahati wala al al haqqu fawqa al quwwati jumlatun daxala fil bayt waa ji de dugg na ci ku góor ki de dugg na ci biir kër bi loolu mooy jumla xabar boo xam ne ndax daxala fil bayt place xabar la jumlatul fi'liya léegi bu dee dangaa jàpp ne xabaar bii ci frase yi di ñëw jumla la mooy non kii la tur la ismu la da ngay def numéro un bu dee da jàpp ci suufam bu dee nag da jàpp ne xabar bi ginnaaw bi nga ko maasee bi nga maasee fin bi dangaa jàpp ne xabaar bi moom shibhu jumla la mooy ne euh, dafa niroog jumla day niroog frase boobu da ngay def numéro deux bu dee da ngaa jàpp ne phrase verbale la da ngay def numéro 3 léegi ñu dem allah après haa bi ñëw haa yaa koy maas ndax na la maasal li nga xam dafa nekk en rouge yi may wax nii di wax haa wag yooyu loolu mooy nekk en rouge yi nga war a maas allah haa bi ñëw yaa koy maas ra baa bi ñëw baa bi nga xam ne dafa am shadda yaa koy maas naa ra baa bi ñëw am shadda ak naa mooy yàlla mooy suñu boroom subhaanahu wa loolu yaay maas haa bi ak baa bi baa bi am shadda après nga wan nag lan moo ci bu dee jàpp nga ne xabar bi fii ci phrase bi tur la nga def numéro un ci suufam bu dee da ngaa jàpp ne espèce phrase la nga def shibu la nga def numéro deux bu dee da ngaa jàpp ne phrase verbale la nga def numéro trois mu ne an après taa taa ñëw taa bi dafa taqaloog an bi an taa ñëw muslima ak taa ñëw léegi yow yaa ñaari taa yoo yaa leen di maas an ak taa taa bi yaa koy maas muslima muslima taa bi ñëw yow yaa koy maas maas ko ba pare wane xabar bi ak ban façon xabar la mooy yow de yow ku jigéen gi de jullit bu jigéen nga beneen kii bi mu ne kar yii ak miim miim topp ci kar yii miim bi yaay maas miim bi yuxi yuxi après baa bi ñëw baa bu am shadda baa boobu tamit yaa koy maas alxay alxay raa bi ñëw raa bi tamit yow yaa koy maas mooy kar yi miim bi ñëw miim bi yaa koy maas ñëw bu am shadda yaa koy ñëw raa boobu yaa koy maas mooy karim tur la yuhibbul xayra dafa wax naa ko sax di euh, mais mu mooy ne moom dafa sopp dafa bëgg lu baax beneen phrase bi mooy après bu dee bi wax naa ko tamit yow yaay wane lan est-ce que xabar la ak ban façon xabar est-ce que tur la est-ce que façon espèce su phrase la wala euh, phrase nominale phrase verbale la beneen phrase bi mu ne alxayaa alxayaa après hamza bi ñëw hamza bi yaa koy maas alxayaa hamza bi yaa koy maas minal iman minal iman nuun bi ñëw nuun boobu yaa koy maas mooy kersa ci ngëm yàlla la bokk euh, li genre ab xadiis mu ne kersa moom kii la branche la ci ngëm yàlla ab xadiis la tarku tar tar ak kaaf tar après kaaf bi ñëw kaaf bi yaa koy maas asha asha après raa bi ñëw raa bu am shadda tamit yaay maas raa bi am shadda sadaqa taa ñëw sadaqa ak taa taa boobu tamit yaa koy maas mu ne tar kaaf ñëw kaaf bi yaa koy maas après raa am shadda yaay maas raa bi sadaqa taa bi ñëw taa bi yaa koy maas après nga wane ban façon xabar mooy xabar bi nekk fii mooy bàyyi lu bon bàyyi bon de sarax la beneen phrase bi arraaxa arraaxa arraa xa taa bi ñëw taa boobu yaa koy maas day taxawook xaa bi arraa xa taa ñëw yaa koy maas baada taa baada ataa baada taa après baa bi ñëw baa bi topp ci am bi yaa koy maas mooy nooflaay de après coono lay ñëw nooflaay foo ko déggee mooy après coono la mais coono nooflaay ba pare non nooflaay mooy noonu lay demee nooflaay day ñëw après coono beneen ginnaaw tax da ngay wane waale tamit ban façon xabar la beneen bi mujj mooy phrase bi mujj alquran nuun bi ñëw nuun bi yaa koy maas kalaa miim bi ñëw miim bi yaa koy maas allah haa bi ñëw haa bi yaa koy maas bi ñëw yaay maas nuun bi kalaa miim bi ñëw yaay maas miim allah haa bi ñëw yow yaay maas haa bi mooy alxuraan kàddu suñu boroom la kon loolu yaa koy maas ba pare wane ban façon xabaar la nga def numéro bi ci suufam beneen façon exercice bi mu ne da mubtada an aw xabaran isman entre parenthèses isman tegal mooy day def ay pointillés yoo xam ne du fa bind dara léegi yow yaay ut tur bi nga xam ne moo fa war a nekk soit tur bi nekk mubtada wala xabar mooy bu dee moom dafa ci pointillés yi dafa def tur bi nekk ci kanam koy mooy yow li ngay indi xabar lay doon bu dee nag ci kanam defu fa dara mooy mubtada lay doon léegi nag yow yaay xool nan nga koy defee mu ne pointier bi ci kanam bii waxul bi ci kanam kon mubtada bi yow yaa ko fiy indi mu ne na dañoo perte yow yaay xool ban tur nga fiy def ban façon tur mais na nekk mubtada mooy tur boo xam ne day commencer phrase bi na dañoo perte beneen bi mu ne boobu ci kanam amul dara kabiratun ci kanam kon yaa fiy def dara kabiratun bu rëy la mais rëy bu jigéen kabiratun bu rëy bu ñuy jigéenal beneen bi tamit ci kanam defu fi dara kon mooy yaa fiy def mubtada bi yu yuhibbuuna allaha dañoo sopp suñu boroom subhaanahu wa taala yuhibbuuna allaha kon ci kanam yuhibbuuna allaha yaay xool ban tur nga fay def bu nekk mubtada après bii tamit ci kanam defu fi dara mu ne alal maa'idati ci kaw taabal bi kon yow yaay xool li ngay def ci kanam ban tur ngay def ci kanam ngir mu nekk lan ngir mu nekk mubtada bi nag indi na mubtada bi xabaar bi yaa koy indi al muallimaatu jàngalekat yu jigéen yi mu def ay point yi après yow yaa fay indi xabar mu ne beneen bi tamit indi na mubtada antum yéen ñi après mu def ay point yi yaay def foofu xabar beneen bi bu mujj bi mu def alkitaabaani ñaari téere yi de mu def ay pointillés foofu it yow yaay xool bantur nga fay def pour mu nekk xabar dernier exercice mu ne arib ma analyser lii di ñëw alhamdulillah alhamdu yépp xeeti cant lillaahi ñeel la suñu borom léegi yaa koy analyser ñu waxoon analyse inrab beneen bi ngay analyser mooy alkaabatu baytullaahi alkaabatu kaaba gi de baytullaahi néegub suñu borom la subhaanahu wa taala kon lii ngay analyser alhamdu lillaahi alkaabatu baytullaahi yii yépp ngay analyser bu ci nekk kon loolu mooy exercice bi pour bii di ñëw insha allahu taala kon xam naa dañuy yemani fii bii di ñëw nag cours bi ci tegu mooy kaana wa axawaatuha kaana ak ay bokkam kaana pas américaana nag kaana bi mooy nekkoon na eh, comme ku jëb rek ñu ne waa ji moom kaana la déedéet waxuñu kaana boobu rek bii kaana mooy nekkoon na